fa yaqulu al'imamu alxafidu abu muhammad abdul ghani ibnu abdil waahid almaqdisiyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi cumdatul axkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabu siyaam fi baabu laylatil qadr وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال sallallahu alayhi wa sallam man i'takafa ma'i falya'takif fil ashara al-awaakhir faqad uriitu haadihi al-laylata thumma unsiituhaa wa qad ra'aytunii asjudu fii maa'in watiin min sabiihatihaa faltamisuuhaa fil ashri al-awaakhir waltamisuuhaa fii kulli witr فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين kon الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد al-Maqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ñaareelu xadis bi ci buntu bi muy ñetteelu xadis bi bokk muy buntu bi nga xam ne moom la def ba léegi ci kitaabu siyam ci téereb muy buntu fanweer bi ak juróom di cinq baabu laylatul qadr buntu bi wax ci ngëneelu ak mbiru laylatul qadr tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu muy continuer ñetteelu xadis mooy bi mujj ci bi mooy xadis numéro deux cent onze di ñaar téeméer ak mu ne waa Nabi Saïd mu ngi jële ci ku ñuy wax baayu Saïd looloo doon dakkantalam al-Xudri radiyallahu anhu anna kene moom nee na rasulallahi nee na dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na yaataki fi doon def i'tikaaf mooy di lolu ci jàkka ji la doon nekk di def ay xeetu jaamu yàlla tabaraka wa taala da ko doon def da ko doon def fil ashri ci fukk al sot yi nga xam ne ñoo nekk ci digg bi min ramadan ci weeru ramadan mooy ramadan bu dee trente bis la mooy fan weeri fan la dangay am fukki fan am fukki fan amaat fukki fan voilà léegi nag yi ca digg ba mooy fukk yi ci digg ba foo yoo yëli la doon la doon def intikaaf moom la doon lolu ci jàkka ja di fa def ay xeet borom bi tabaraka wa taala mu ne nag faataka faama am benn at moo xam ne dafa def loolu la lëlu ci jàkka ji def intikaaf hatta ida kaanat ba ni nga xam ne noonu lay nekke laylatu ihda wa ishrin guddik benn ak ñaar fukk mooy lan guddeeg guddeeg vingt et voilà guddeeg ñaar fukki ñaar fukki ñaar fukk ak benn voilà léegi nag mu ne wahiyata guddi goog mooy ci koor gi lay wax wahiyata moom al la mooy guddi gi nga xam ne allati bi nga xam ne yaxruju ci la doon génn min sabihatiha ca subaam ga min yi ci la doon génn ci i'tikaafam bi qaal yonente bi alayhi salatu wassalam daal di wax ne man i'takafa ma'i képp koo xam ne lëluwoon na ci jàkke ji ak man ànd koog man képp ku defoon i'tikaaf ànd koog man falyantakif fil ashara lawaaxir na daal di lëlu dal di def i'tikaaf ci yi nga xamante ne ñooy fukk yu mujj yi faqad uriitu man de wan nañ ma haadihi layla guddi gii mooy wan nañ ma guddig laylatul qadri summa ginnaaw gi unsituha ñu daal di ma koy fàtteloo wa qad ra'aytuni taman rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis naa sama bopp asjudu may sujood fii maa in ci ndox wa tiinin ak li nga xamante ne nii mooy ban mooy bés boobu gisal naa ko hein wan nañ ma ko ma gis sama bopp ci gént ma fàtte ko nag dañ ma ko wan après ma fàtte ko waaye gisoon naa sama bopp daal ci loolu le may sujóot ci ndox moo xamante ne mooy taw bi la woon ak wa tiin nag mooy fa mu doon sujóot nag ban la woon mu daal di ba teel mu amaalee ban min sabihatiha ci subaak laylatul qadr faltamisuha kon nag na ngeen ko na ngeen ko làmb na ngeen ko seet fil ashril awaaxir ci fukk yi nga xam ne ñooy ñu mujj ci ramadan wal tamisuha te na ngeen ko rawatina na ngeen ko gën a làmb gin koo seet fii kulli witr ci bépp loo xam ne bés bu tool guddi gu tool la ci bés yoo yële léegi nag al imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne fa matarati sama asamaan taw tilkal layla guddi goo gële dafa tawoon mooy guddi gi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bam leen koy wax guddi googu noonu noonu dafa dafa tawoon wa kaana al masjid mu ne tam jàkka ji de ala arish dafa newoon ci mooy jàkka ji tuwaa bi mooy téegu jàkka ji ci ay caru tàndarma lañ ko defaree woon moo tax fa wakafal masjid léegi nag taw bi dafa bari woon ba mbir mi doon siit de toute façon même bu bariwul day siit rawatina bu baree leena nag nee na fa wakafa mu bari ba fa wakafal masjid mooy taw bi di siit di roogalaat jóge ci téegu euh, jàkka ji ndax comme que ay ay branche tàndarma la muy siit wala fa absarat nee na man al imam Abu Sa'id radiyallahu anhu mu daal di gis ay naay sama ñaari bët rasulallahi wa ala jabhatihi te nekk na ci ci ci ci jëwam ci jëwam asarul maa'i jeexitalu ndox mi wattiin ak ban bi nga xam ne ci la sëggoon keroog bi ñuy jiite di julli mooy ci ban bi la sëggoon ak ndox mi tellement ndax jàkka ji dafa dafa taawoon min subahi ci subaak nag mu ngi xawoon ihda wa ishrin mooy ci subaak li nga xamante ne nii mooy benn ak ñaar fukk mooy ñaar fanu ñaar fukk ñaar fukkeelu fan beeg benn ci ramadan kon nag mu ngi noonu leen kon al imam bii mooy doon xadis bu mujj ci bunt bi muy génn nag li nga xamante ne al imam xadis li mu muy bunt bu bees bunt bi nag ci version yi ñu yor mooy bunt numéro weer ak juróom benn mooy bunt numéro trente-cinq mu ne baabul i'tikaaf an aishata radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'takifu al-ashara al-awaakhir kaana ya'takifu al-ashara al-awaakhira min ramadaan hattaa tawaffaahu Allahu azza wa jalla thumma i'takafa azwaajuhu ba'dahu wa fii lafdhin kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fii kulli ramadaan fa-idhaa sallaa al-ghadaata jaa'a makaanahu alladhii i'takafa fiihi wa 'an 'Aa'ishata radiyallahu ta'aalaa 'anhaa annaha kaanat turajjilu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hiya haa'id wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunaawiluhaa ra'sahu wa fi riwaaya wa kaana laa yadxulul bayta illaa li haajatil insaan wa fi riwaaya anna Aa'ishata radiyallahu anhaa qaalat in kuntu la adxulu albayta li xaalil xaaja wal mariidu fiihi fama as'alu anhu illaa wa ana maarra kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy indi xadiis bu njëkk ci buntu bii mu def tudde ko baabu buntu baabul i'tikaaf buntu lolu ci jàkka ji di def ay xeetu jaamu borom bi tabaraka wa taala muy li nga xam ne mooy intikaaf wala léegi nag xadis bi mu ci njëkk indi ci kitaabu siyam ba léegi mooy xadis numéro deux cent douze di ñaar téeméer bi ak li nga xam ne mooy fukk ak ñaar neen Aisha mu ngi koy jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu anha anna nabiyya kene yonente bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ya'takifu doon lëlu doon lëlu ca jàkka ja di dafay xeetu jaamu yàlla al ashra li nga xam ne mooy fukk al awaaxira yi al awaaxira yi mujj min ramadan ci weeru koor hatta noonu la doon def ba ni nga xamante ne ni tawaffaahu Allah ci la ko boroom bi tabaraka wa taala di jële fa moom daal di koy jël daal di koy faat yóbbu ko ci moom azza wa jalla màgg na da tedd na summa ginnaaw ba mu génnee addina moom alayhi salatu wassalam i'takafa comme ni mu ko doon defe di def ay xeetu jaamu yàlla ca jàkka azwaajuhu way soxnaam radiyallahu anhunna wa ardaahunna ba'da ginnaaw moom alayhi salaatu wassalaam wa fii lafz mu al imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne am na ci kaddu ci hadis bii nii boo xamante ne nii lañ ko soloona ne kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu doon na lulu ci jàkka ja di dafay xeetu jaamu yàlla fii kulli ramadan ci weeru koor gu ne fa bu masaana julli alxadaata mooy julli suba bu xasaana julli julli suba nag jaa mu daal di dikk makaanahu bërëbam ba nga xam ne alladi bërëb ba nga xam makaanahu bërëbam alladi fii ci la doon lëlu fa la doon nekk bu doon lëlu foofu la ca biir ja al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne ba léegi hadis bi ba léegi ci dans deux cent bi muy indi leneen mu ne waana Aisha jële nañ sayyidatu ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ba léegi mu ne annaha kene moom nekkoon na turajjilu nabi nekkoon na koo xam ne da doon peñe bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ta moom fekk jamono jam koy def moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha haid mooy dafa gisoon mbërëgam wa huwa fekk xaalu yonent bi alayhi salatu wassalam kanta moom mu'takifun mu ngi woon lëlu fil masjid ci jàkka ji di dafay xeetu jaamu borom bi tabaraka wa taala wa hiya fekk moom sayyidatu Aisha mu fan la ne woon ci jàkka ji mu ne déedéet wa hiya moom fii hujratiha mu ngi woon ci néegam bi nga xamante ne moom jàkkaa yonente bi alayhi salatu wassalam ñoo taqaloo woon il suffisait nga xëcc rideau bi rek yaa ngi ci biir jàkka ji fala doon ne yunawiluha yu yonente bi alayhi salatu wassalam di ko yor di ko di ko di ko di ko mettre à sa disposition di ko yor rasahu li nga xamante ne mooy boppam ngir mu man ko ko peñel kon nag mu ne al imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne wa fi riwaaya am na ci benn riwaaya boo xam ne mi ngi solo xadis bi sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne wa kaana laa yadxul mu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkoon na koo xam ne laa yadxulul bayt doonu loon dugg ci kër gi de illaa li xaajatil insaan lu dul aajog doomu aadama aajog nit moo ko fay indi budul lool rek ci jàkka ji lay yem kon nag mu ne sayyidatu Aisha al-imam al-Maqdisi rahimahullah mu ne wa fi riwaya am na ci beneen noo xamante ne version bu ñu soloowe hadith bi mu ne anna Aysata kana sayyidatu Aysa radiyallahu anha qaalat neena in kuntu man de man léeg-léeg ma nekkoon la adxulu doon dugg al bayta li nga xamante ne mooy kër gi li xalil xaaja ngir aajo moomu fay yóbbu ngi mooy aajo li nga xam ne mooy ajo doomu aadama alayhi salaam mu ne wal maridu fekk ki nga xamante ne nii moom mooy kër ga am na benn koo xam ne ku jarak koo xam ne dafa feebar fii mu nga kër ga waaye fama as'alu an duma ko laajte de illaa wa ana marra lu dul damay romb di laaj ne naka la def baa mu ngi ne waaye du ma taxaw mukk wala dem fa moom ndax li ma génne ci sama intikaaf bi nekkul woon lu dul aajo aajooy bu li nga xamante ne mooy nit de kon nag al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy indi ñaareelu xadis ci buntu bi mooy xadis bi nga xam ne mooy xadis deux cent treize muy ñaar téeméer bi ak fukk ak ñett mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu annahu qaala qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni kuntu nadartu fil jaahiliyyati an a'takifa laylatan wa fi riwaaya yawman fil masjidil haram qaala sallallahu alayhi wa sallam fa awfi binadrik qaala al-musannif rahimahullah wa lam yadhkur ba'd ar-ruwaat walaw wa lam yadhkur ba'd ar-ruwaat yawman wala layla kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisiyu rahimahullahu taala luy wax ci xadiis bi mu naan Umar mu ngi koy jële ci Seydina Umar ibn al-Xattaab di doomi al-Xattaab radiyallahu anhu yal na boroom bi tabaaraka wa taala kontaan ci moom te gërëm ko annahu qaala neena qultu man de dama wax ne ya rasuulallah ndaw yow ndaw yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni man kat kuntu nadar man kat damaa nidaroon nekkoon naa koo xam ne dama nidaroon fil jaahiliya laata muy dugg ci lislaam nekkoon ci réer goo gële muy réeruk shirk ak bokkaale borom tabaaraka wa taala an atakifa booba ba fa nekkee nekk ci waa jaahiliya ci ñu ignorant ñu xamul ñoo ñële ne dinaa intikaaf dinaa lëlu laylatan benn guddi léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu def mise en opposition muy jumlatun i'tiradiya muy muy mu def ñaari rëdd ngir wane wa riwaaya am na ci beneen façon oo xam ne lañu ñu soloowe xadis bii nii ci beneen li nga xam ne soloo luñ soloo xadis bi foofu dane yow man au lieu mu ne damaa nizar ca jaahiliya di lëlu li nga xam ne mooy guddi foofu yow man lañ def fil masjidil xaram ci jàkk li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala xormal muy kaaba gi xool yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko fa aw bi nazrika ci sa nizar da nga amoon mooy kon demal nga def ko comme nanga ko nizar woon léegi nag imaam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala mu ne walam yazkur te tuddul ba'du ruwaah mooy li yenn ci ñi nga xamante ne ñoo soloo hadis bii nag tudduñu yow man tudduñu bés wala layla du caagante ne guddi kon mooy ñenn ñi ñoo wax layla ñeen guddi ak bés wala bés léegi nag nga am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom waxuñu ci bés waxuñu ci guddi kon al Abdul Ghani ibnu abdilwahid almaqdisi rahimahullahu taala mu ne an safiyata binti huyayyin radiyallahu anha annaha qaalat kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu'takifan fa ataytuhu azuuruhu laylan fa haddathtuhu thumma qumtu li-anqalib fa qaama sallallahu alayhi wa sallam ma'iya liyaqlibani wa kaana maskanuhaa fii daari usaamata ibni zayd famarra rajulaani minal ansaar falammaa ra'ayaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam asra'a faqaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alaa rislikum innahaa safiyyatu bintu huyay faqaala subhaanallah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 fatahaddathat indahu saa'a summa qaamat tanqalib faqaama annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'ahaa yaqlibuhaa hattaa izaa balagat baabal masjidi inda baabi ummi salama inda baabi ummi salama radiyallahu anhaa summa dakarahu bima'naahu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid muy wax ci xadis bii mu ne an safiya mu ngi koy jële ci suñu yaay di safiya bint di doomu xuyay di doomu kaccoor buñ doon wax xuyay muy xuyay naaxta xuyay <laughs> xuyay xuyay yéeme mooy Huyay ibn Akhtab bokkoon ci yi nga xamante ne yi nekkoon Medina te faroon demoon li nga xam ne mooy Xaybar ndax Yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen génne woon moom nag kii nag doomam la woon muy suñu yaay Safiya radiyallahu anha annaha qaalat neena kaana nabi mu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nekkoon na monte fa nekkoon na koo xam ne da doon def i'tikaaf fa ataytuhu nee na nag man Safiya radiyallahu anha ma daal di koy dikkal azuruhu doon ko ziyaare ñëw doon ko seet si laylan te guddi la woon fa haddastuhu ma ñëw waxtaan ak moom ba pare summa ginnaaw gi qumtu ma jóg li anqaliba ngir dëpp ngir dellu fa ma jóge woon mooy dellu ca kër ga fa qaama ma'iya li yaqlibani yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jóg bi mu waxtaanee ak man ba pare ba may jóg mu jóg ànd ak man ngir daal di may gunge wa kaana maskanuha te nekkoon na dalwaayam fi nga xam ne moo doon këram fii daari Usaama fa nga xam ne mooy këru Usaama ibn Zayd di doomi Zayd radiyallahu anhuma nee na nag bi nga xamante ne ci lay may gunge noonu rek fa marra mu romb rajulaani ñaari góor min al ansaar bokk ci waa al ansaar radiyallahu anhum di waa ahlul madina fa lammaa ra'ayaa ñaar ñoo ñële bi nga xam ne ci lañu xool nii ba comme ko guddi la woon ñu xool bu baax ba gis ne ah rasulallah ke kii de ndawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam ba pare ànd ak lan benn jigéen ñii di dox <laughs> voilà léegi asra ñu daal di gaawal seen paa yi kay yu dëgg seen tànk yi nag fa qaala an-nabi bi ñu préféré mooy rek di jàkk di gaaw di dem rek fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salatu wassalam ne leen ala rislikuma mooy taxaw leen alt taxaw leen xaar bu kenn taxaw leen yéen ñooñu di dem taxaw leen voilà mooy ala rislikuma innaha wax leen nag biñ taxawee mu ne leen innaha yëg leen ne ndaw sii ma àndal safiyatu bintu xuyay mooy safiya la di doomi xuyay voilà mooy ñu xam ne ah kon kii soxnaam la voilà faqaala léegi nag bi leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxee lool faqaala ñaari góor yoo yële radiyallahu anhuma ne subhaanallah mooy gàcc nga alaamaa yàlla woonañu suñu borom tabaaraka wa taala mooy boo jaaxlee rek ci benn mbir mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaa rasuulallah yow ndawal yàlla li mooy ñun xalaatu xalaatuñu woon même buñ xamul woon kan la di xalaat ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ànd naa ko jigéen quand même di xalaat loolu moom voilà léegi nag faqaal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne inna shaytaan li tax ma taxaw loo leen wax leen lii xam nga lu tax ndax inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane yajri di iblis yajri nay daw min ibni aadama ci doomu aadama mooy ci dar deru yoo doom ci yaramu doomu aadama majra dam mooy fi nga xam ne sidit ya nga xam ne fala deret yi jaar moom dafay jaar di daw wala na daw na deret di dawe ci biir doomu aadama moom noo nee lay dawe ci doo deru doomu aadama wa inni tamankat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xasiitu damay ragal an yaqzifa saytaane mu yées moo mële daal di sànni fii quluubikumaa ci seen xol yi sharra lu ñaaw aw wala boo qaala nee na a wala dara lool sikki sàkkala ci raawi bi mooy nan day bañ iblis mais ha gis ngeen même yonent bi alayhi salaam mu ngi wéet ay jigéen yoo xam ak jigéen boo xam ne boo demee est-ce que c'est ça femme yu mel xam ne dañuy am njort lu ñaaw lool man da di alak mu ne lool nag laa nga lool ni mu amee solo dàqal tuuma ba bul ne man sama yoon new ci waaye fexeel waay waay waay dimbalil sa mbokki jullit ni wa fii riwaaya léegi nag al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne am na ci benn riwaaya ci xadiis bii ni ñu ko soloo dane moom sayyidatu Safiya radiyallahu anha dane annaha jaat dafa dikk tazwuruhu doon ziyaar si di seet si yonent bi alayhi salatu wassalam fi i'tikafihi fa nga xam ne fa la doon lëloo fa la nekk di wéet di def ay xeetu ñaamu yàlla fan fil masjid ci biir jàkka ja fil ashri ci juróom ci fukk al awaaxiri yu mujj min ramadana ci li nga xamante ne mooy weeru ko koor alhamdulillah ko mooy ci biir jàkka ji la ko doon la ko doon gunge voilà ndax du ko génn fa tahaddathat léegi nag mu waxtaan ak moom moom fa indahu fa moom saa ab diir thumma qaamat ginnaaw gi moom sayyidatu Safiya daal di jóg tanqalib mooy lan jóg lan di dëpp di dem fa qaama an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg ma'aha ànd ak moom yaqlibuha di ko gunge hatta ida balagat ba ni nga xam ne ci lay jote baabal masjidi buntu jàkka ji wala inda baabi ummi salama fa nga xamante ne mooy fa buntub ka nga xam ne mooy yaay ummu salama mooy buntu boo doon dem néegam moom foofu foofu nga doon jaare summa ginnaaw gi zakarahu mu tudd hadith bi aji kay nettali bi maanaahu maanaahu lim fi jot a tudd léegi kon mu ngi noonu lii mooy hadith bu mujj ci bu mujj kitaabu siyam kon insha allahu taala ñu yem fii bii di ñëwal imaam ubbi waat beneen bunt wallahu taala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil wa mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin